ci lu gàtta gàtta gàtta gàtt bi nga xamante ne nii ci la la limal moom sëriñ bi radiyallahu taala anhu ci yoo xamante ne nii ay julli la ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaw ay julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ah? ci téere yoo xam ne boroom xam-xam yu mag yi ñoom ñoo ko def mu dem ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam li mënoon nañu téeram nafxu tiib bi nga xam ne al imaam eh, ki nga xamante ne mooy al muxtaar al kuntiyu moom ko def ah waaye eh, ak yi nga xamante ne nii eh, moom la ki nga xamante ne nii mooy dalailul xayraat bu al imaam al jazuliyu radiyallahu taala anhu daal tamit eh, daal di woon na koy lim moom sëriñ bi radiyallahu taala anhu wa ardaa waaye limaloon na li nga xam ne alkunuuz waxoon nañ la li nga xam ne moom lañ yaakaar ne moom la moom la ci jublu ak nubdatu bal imaam alqutb ash-shahiid al imaam abdusalaam ibn mashiish dëkkoon moom it Maroc fële ca Tanja côté yooyu yële fa juddoo woon muy as al-mashiishiyya mu ne la loolu waxoon na la ci yoo yële waaye mooy moom sëriñ bi radiyallahu anhu ci boppam comme euh, xam nga téere bi Masaalikul Jinaan euh, daf ko téela bind daf ko téele bind comme ni ñu la ko waxe woon ne jamonoy waajuram wala woon radiyallahu taala anhu loolu mooy euh, gis nga kon ni mu yàgge maam Mor Anta Sali Bakke radiyallahu anhu mooy daf ko téele bind moom mooy euh, moom yi mu defal boppam ci wàllu salaatu ala nabi yooyu taalifagu ko woon voilà moo tax yooyu tamit yu ama am solo la yi nga xam ne comme nuuru daaray ni loolu lu am solo la ay jaalibatul maraaxibi loolu la tamit lu ama am solo la ci wàllu salaatu ala nabi yi nga xam ne sëriñ bi radiyallahu anhu daanaka bindam yépp loolu la boo ci génnee comme yi nii ay masaalikul jinaan ah ak yi nga xamante ne moom lañ limoon ba tàmbali xaw ma ndax yaa ngi koy fàttaleem déeg <laughs> ah yooyu boo ci génnee yooyu ay ay mawaahibul quddus ak façon yi nga xamante ne nii mooy wax ci wàllu di tënk kitaabu laxdar yi weeg yooyu yooyu yooyu noonu yooyu yëpp xam nga limaloon nañ la ko mooy boo ci génnee yooyu daanaka lépp ay julli la ci yonent bi salaam ak di sant borom bi tabaaraka wa ci xéewal yi nga xamante ne moom la ko defal te lépp mu jaarale ko ci yonent bi alayhi salaam bi nga xam ne borom bi moo dul nangu kenn di am dara fa moom lu dul ci buntam ngay jaar ndax moom mooy baabullah mooy yàlla bi nga xamante ne nii képp ku jaarul ci moom doo àgg voilà moom alayhi salaatu wassalaam kon nag mooy yooyu tamit nga xamante ne nii moom la sëriñ bi def tamit yooyu baax na tamit di ko yër ci wàllu Euh, euh, euh, julli ci yonent bi aleyhi salaatu salaam te di ko kii di ko saxoo ak tamit salaatu ala nabi yi nga xamante ne nii yonent bi aleyhi salaatu salaam ci boppam moo ko jàngale woon muy as-salaatu ibrahimiya voilà di nga xam ne moom la jàngale kom ne ci sunan yeeg yi nga xamante ne nii ak saxiix yi bi nga xamante ne nii ci lañ ko laaj ne ko ah yonent bi aleyhi salaatu salaam yow de ñun de xam nañu bon nan la ñuy jullee ci nan la nana nan la ñuy jullee ci yow mooy bi nan lañuy lay nuyoog yooyu léegi nag ah léegi ñun de dañ lay laaj léegi nan la ñuy jullee ci yow ah ñun de hada salaamu alayka qad alimna niñ lay nuyoo xam nañ ko waaye léegi nan la ñuy jullee ci yow mu ne leen xuulu wax leen allahumma salli ci xadiis sayna Ka'b ibn Ujra radiyallahu ta'ala anhu al madani as-salimi al anhu yonent bi alayhi salaatu salaam imaam Tirmidi ñoom imaam al Buxaari Muslim ñoom ñëpp solo nañ ko rahmatullah alayhim bokk na saxaaba yi ko solo sinon xadis bi ñu ko solo dafa bari mu ne leen quulu wax leen allahumma salli ala muhammad mooy allahumma ee eh yow sama boroom salli yal na nga julli ala muhammadin ci seydina muhammad wa ala ali muhammad ak tamit nga julli ci waa kër seydina muhammad kama kem ni nga xam ne sallayta nga julli woon ala ibrahim ci seydina ibrahim al xalil alayhi salatu wasalaam innaka yow hamidun yaay ki sant majid yaay ki nga xamante ne mooy ki nga xamante ne nii mooy ki tedd moom borom bi tabaraka wa taala mooy ki màgg wa baarik dana nga barkeel ala muhammadin ci seydina muhammad wa ala ali muhammad comme ni nga barkeele woon ci ka nga barkeel ci waa kër seydina muhammad alayhi salatu wasalaam kama comme nga xam ne baarakte noonee nga barkeeloon ala ibrahim ci seydina ibrahim alayhi salaam innaka dëgg-dëgg yow hamidu yaa gisant majid yaay ki màgg loolu noonu mooy comme yooyu ak tamit yi nga xamante ne yeneen comme yi nga xamante ne asalaatu bi nga xamante ne salaatul faatixi lima ughliqa allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-faatixi lima ughliqa wal xaatimi lima sabaqa naasiril haqqi bil haqqi wal haadii ila siraatika al-mustaqiim wa ala aalihi haqqa qadrihi wa miqdaarihi al-aziim loolu it dara yooyu di ko dappatoo voilà yooyu noonu yu ama am solo ngoongale ci ay salaatu ala nabi al-muxtaar moo tax Serigne bi radiyallahu ta'ala anhu mu ne mu ne nag fa ay taalifin axadta gis nga ci taalif yi ma la limal nii yu gàtt yi ma la limal boo ci jël ak yi mel ni ñoom ah rawatina yi nga xam ne ñoo rot ci sunna ak salaatu alfaatixi ak yi nga xamante ne sëriñ bi ci boppam radiyallahu ta'ala wax nañ la mooy yi mu lim ak wax nañ la moom tamit yi nga xam ne ginnaaw gi la ko def parce que muy bind téere bi yooyu defagu leen woon mooy yooyu noonu ak salaat yooyu boo ci jël rek rawatina taalif yi comme ko fii moom téere yi la doon wax mu ne boo ci jël rek axas la bépp ci taalif yooyu yoo nga xam ne axas da jël nga ko mut mi nan dappatoo ko saxoo ko lahu lahul xiraa di ko jàng saa su ne ci gudd yéeg ngoon yéeg bëccëg yi saa boo amee jot boo demee ba mokkal ko sax di ko jàng noonu na la leer na fa yuwliikal munaa yooyu de dina la may li nga xam ne mooy la nga namm la nga bëgg lool dina la ko ëndil te dina la ko may te dina la ko jox mu ne fa ayyama lazamta min di salawaat fa anta tahtawi bihi xayra silaat mu ne fa ayyama lazamta bépp boo xam ne ci taalif yi ak yi mel ni ñoom maa lazamta daal di ngay takkoo min di salawaat ci julli ci yonent bi alayhi salaam yii ak ñoom nañ leen tëggee ñoom ñooña ko def boroom xam-xam yoo yële boo ci jël rek fa antana la leer na yow taxtawi di nga nekk koo xam ne kuy am nga kuy ame nga bihi ca julli joo jële jàng nga koy jàng xayra silaat gën ji jokku li nga xam ne moo lay jokkale ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gi gën ndax ci julli ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo taxoon mu ne ki gën a yey ci man yawmal qiyaam mooy képp ci nit ñi kuy julli ci man mu ne mal ni nañ na ko waa lu tax loolu mu ne id kullu waaxidim mu ne id ndax kullu waaxidin képp ku nekk waaxidin ku nekk ci ñoom min al musannifin ci ñi nga xam ne ñoo taalif ci wàll wii taalif ay salaatu ala nabi yi géej la yafuuru buy fuur mawduhu ay duusam du du du fa du du du du du miis de day duus yuy du yuy jawaajoo ay du ay duusi vague ay ay géej lañu yuy fuur fii kulli xiin ci waxtu wu ne mooy ñu ko def seenu xam yonent mi alayhi salaatu salaam seen jege yonent mi alayhi salaatu salaam ndax ku nekk fa nga tollu ak la la suñu boroom wan ci yonent mi alayhi salaatu salaam ci noor nee moom ngay jullee ci moom voilà ki nga xam ne nag yow àggoo foofu di ko jàng loolu da lay moom ci maqaama nga mu ko doon waxee yooyu da la ciy xëcc ba pare may la yow ngay mos loolu le waaw may la tamit boroom bi mën na laa defal lu raw loolu le ndax borom bi neewul kenn fii laa yemale lépp léegi dem leen toog sëriñ bi radiyallahu anhu ci boppam ba muy tàmbali téere bi waxoon na bu leen xeet sama téere bi ne ah waaye damu la doon fàtte naan la bul fàtte. fala tanaasa xiina nazmi tasjari nassa xadiisu ummati kalmatari bul fàtte bu dee jamono ji nga xam ne sama nosin gi sama way wii sama taalif bii di masaalikul jinaan danga koy xeeb di ko doyadal bul fàtte nassa yaxu xadiisu yonent baay saar saam bam naan ummati sama xeet kalmatari comme matar la comme taw la mooy bam naan masalu ummati masalul matar te imaam ahmad ak imaam tirmidi raxmatullaahi solo woon na kon mu ngi noonu le kon yow manoo ne yow loolu manoo ko dàq ne sëriñ bi loolu wax ba pare leegi rek yow nga ñëw ci ginnaaw bëgg na léegi affaire yi jeex na kenn mënatul am leneen déedéet loolu déedéet yàlla ku nekk mën na laa jox jox na ay nit voilà lu réeréy loo xam ne du ko jox keneen voilà loolu am na waaye yàlla la ne fa woon jeex mën na joxe leneen <laughs> voilà moo tax mooy loolu la mooy euh, li nga xamante ne nii euh, ci boroom xam-xam yi ay géej lañ yoo xam ne ku nekk fa ngay waxe mooy fa nga toll fa la yonent ma ne saasaam na la ko borom bi feeñale na mu la gën a ko gise ci noonu nële lañ taarife lii seen yoo yële ci julli ci yonent ma moo tax képp ku naan la loolu ay bidaa la ay dalaa'ilul xayraat yi ay bidaa la julli ci yonent ma ne saasaam nan la nekk bidaa yow kay jëlal boo jikkiwul la nan la yaa ayyuhallazina amanu sallu alayhi dëgg la saxaaba dañ ko koo laaj bu doon farata la kënee salaatul ibrahimiya koy laaj koy leeral te waxu leen ne a jullee ci man te kiy wax loolu sax moom saa buy commencer discours léeg sax wala muy jeexal naan wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ah wala sallallahu ak yu mel noonu est ce loolu loolu la yonent bi saa wax te pourtant bu ngi koy def moo tax yooyu ay waxu koo xam ne vraiment mooy ñi nga xam ne jumut da leen a jàpp figé wu ci benn mbir jàpp ba pare du ñu xool sax dëgg-dëgg jàpp nga ne moos boroom xam-xam yi nitu yàlla yu mag yi loolu lu julli conent ba lay saar saam ku nekk la la ci boroom bi wan noonu nga daal yi fi ay julli conent ba lay saar salaam bi nga xam ne lenn rek lu